fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabi saamini wa samaaniin ba'dal mi'atayn wa an abii hurayrata radiyallaahu ta'aalaa anhu annahu qaala sami'tu rasuulallaahi sallallaahu alayhi wa sallam yaquulu qaala allahu taala ana agna shuraka'i ani shirk man amila amalan ashraka fiihi ma'iya ghayri taraktuhu wa shirkahu rawaahu muslim rahimahu allahu taala qaala al imaamu al haafiz an-nawawiyu rahimahullah mu ñëwaat ak ñun ci suñu chapitre deux cent quatre-vingt-huit bi ñu bi weesu baabu tahrim riya buntu bi wax xaraamal gu ñu xaraamal ngistal di def ak jaamu yàlla defoo ko ngir yàlla waaye nga koy def ngir am considération booy am ci xolu nit ñi lay gis wal iyaazu billah nuñ lay yëkkatee ak màggal guñ lay màggale di wati jàmbaar moo mën a jaamu yàlla moo nangam alhamdulillah waliyasu billah suñu jataay bii ñu génn gisoon nañ wàll wu njëkk wi te lañ ko béwoon aaya bi mu mujjëwoon a gis mooy bimu ne wa qaala ta'ala yuraa'uuna an-naasa wa laa yadhkuruuna allaha illaa qaliilan loolu lañ gisoon walillahi alhamdu wal minna suuratu nisaa aaya cent quarante-deux moom lañ mujjëwoon gis tey ñu war a dugg ci wàllu xadis yi comme ni ñu ko gise waxoon nañ ñaata xadis la indi bu njëkk bi muy xadis mu ne wa an hurayrata mu ngi jële ci bàyyi muus mu ndaw mi radiyallahu anhu annahu qaala nee na mu ne sami'tu dégg naa rasulallahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yaqulu te xaalam ba mu ba mu koy dégg lii la doon wax yaqulu mooy mu nga doon wax xaal ba mooy mu nga doon wax di wax naan qaala allahu taala mu ne boroom bi nga xam ne moo kawete yégul nee na mooy hadithul qudsi ana man boroom bi agna maa gën a doylu ashuraka yi kit ñépp ñuñ may bokkaale hmm? ñoom ñépp maa leen dina doy suur doyalu ma da soxlaw ma dara ami shirki ca lañ may bokkaale ñoom waaw man ba moo tax man amila képp koo xam ne jëf na amalan ak jëf joo xam ne ngir man la waaye ashraka fiihi ma'i ghayri mu boole ci man ne dama ca bëgg yàlla ak ñeneen wala keneen wala leneen nu may def taraktuhu dama koy bàyyeek wa shirka ak bokkaaleem goo gële mu fi indi waaw loolu nag am na ci ñëwi na ci wa shirka ak bokkaaleem ga mu fi indi waaye ñëwi na wa sharika taraktuhu wa sharika comme l'imam nawawi rahimahullah wax ci al mu ne wa shirkahu hakaza waqa'a fi ba'd al mu ne yenn cosaan yi ñu jëlee xadiis Sahih imam Muslim yi ñu ko toxale lii moo ci nekk wa shirka waaye wa huwa fii ba'diha ci yeneen yi nag yenn yi wa sharika dama koy bàyyi ak sharik mooy la mu may ka may bokkaale laa koy bàyyee ndax am na fay wala déet ndax dina ko fayam déet mu ne wa fii ba'diha am na yeneen yoo xam ne wa shirkata waaw shirka shirkatun shirka mooy associationnisme dam fi def ah mooy loolee mu def bi ma boole keneen dinaa ko bàyyeeg moom waaw mu xool fa muy dem ak moom mais man boroom bi bokk ma ci bu ma ci boole waaw akbar waaw akbar kon mu ne rawahu muslim al imaamu muslim rawax moo ko solo bunul hajjaaji rahimahullah léegi laaj mu njëkk bi mooy est-ce moom dong moo ka solo ñu ne la déedéet sëriñam al imaamu ahmadu ibnu muhammad indi woon na ko ci ñetti bërëb ci musnadu abi hurayra hmm? am na radiyallahu taala anhu imaamu euh, ahmad nag moom à la place de aghna ana xayr xayru shuraka la doon wax waaw haddathana muhammad ibnu jaafar la imaam euh, euh, ahmad mooy gundar rahimahullah la imam ahmad ne moo ñu nettali muhammad ibn ja'far al-hudhali abu abdillah al-basri rahimahullah qaala mu ne haddathana shu'batu di amirul mu'minin rahimahullah an al-ala yuhaddithu an abi mu al-ala ibn abi ibn abdirrahman al-ala ibn abdirrahman abu shibl al-madani mu jële ci baayam di abdirrahman ibn shibl an abi hurayrata an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yarwihi an rabbi azza wa jalla mu koy toxale di ko jële ci boroomam màgg na tedd na annahu qaala ana xayru shurakaa'i faman amila amalan fa ashraka fiihi ghayri fa ana bari'un minhu wa huwa lilladhi ashraka voilà moom rek <laughs> daa yi noonu la ko def waaw mooy ana xayru shuraka mooy képp ku ñu may bokkaaleel ci jëf xam nga ne man maa képp mooy ab loolu du du de kee baax na yàlla baax non yàlla moo baax keke ma taxaw di julli en tant que jaam di bokkaaleel yàlla ke léegi mooy yàlla ba déedéet mooy loolu pour yàlla kese la la baax foofu mooy pour yàlla kese la ana xayru suraka fa man amila képp koo may bokkaaleel xamal ne ma ma man ma yiiw ga ngay ut moom ak considération ga tee nga maa man kese ma may lu ëpp loolu man borom bi la ngay la ma lay defal keneen manu la koo defal kon maa gën koo ma mën a boolaale boolaaleel bokkaaleel fa man amila amalan ku fi jëf kon benn jëf fa ashraka fii xayri mu jël ma jël jëf joojee bokkaale ci keneen kudut man fa ana man borom bi bari un minhu set naa ci wecc ci moom ma ko def waaye set naa ci wecc te jëf jëmu rek wa te jëf joojee rawatina jëf jo lilladi ashrak naa ko bàyyeeg ka nga xam ne moon la booleeg moom voilà ndax dina ko fayam biit loolu la mooy est waa ji après bu demee moom dina ko fayam biit léegi na dem xool loolu moom mooy de toute façon mooy waaja du ci am dara ci jëf-jëf lii euh, ça ne veut pas waaja day am jëf da amul dara waaw ndax ci cosaan ndax ndax ndax jëfu bokkaalekat ca cosaan la la la yàqu kon kenn ku koy yor di ko jëfandikoo parce que moom lañ bokkaale woon ak yàlla du ci am dara déedéet kon nga gis imaamu Ahmad noonu la ko indee waaye yëpp ana xayru shuraka la ko indee voilà ñettam yi al imaamu Ibnu Maaja moom indi na ko. comme imaamu Ahmad rahi kii bokk comme imaamu Muslim Abul Husayn ana ana shuraka an shirk léegi al imaamu Abul Husayn kanta moom kitaabu zuhdi wa raqaa'iq foofu la ko indi téere bi nga xam ne mooy wax dëddu euh, lépp lu dul yàlla wa raqaa'iq ak yi tooree xol baabu buntu man ashraka fi amalihi ghayra Allah képp koo xam dafa boole ci jëf ja muy jëfal mu waroon a jëfal ngir yàlla keneen ku dul yàlla mu ne hadathani Zuhayr ibn Harb mu ne nettal na ma dong man dong ay milliers de hadith la jële ci moom muy Zuhayr ibn Harb ibn Shaddad Abu Khaythama an-Nasa'i al-Baghdadi rahimahullah gane àddina cent soixante génn àddina deux cent trente-deux rahmatullah alayhi qaala mu ne hadathana Isma'il ibn Ibrahim mu ne nettal na Isma'il ibn Ibrahim ibn Miqsam al-Asadi rahimahullah Abu Bishr si woon ci Ibn Ulayya rahimahullahu ta'ala di frère Rabi' ibn Ibrahim ah rahimahullahu ta'ala rahmatullah alayhima gane àddina cent dix génn àddina ñoo xam ne mooy cent quatre-vingt-treize rahmatullah alayhi qaala mu ne akhbarana Rawh ibn al-Qasim mu ne ki ñu xabaare mooy Rawh ibn al-Qasim at-Tamimi al-Anbari Abu Ghiyath al-Basri rahimahullah génn àddina lan cent quarante et un am nañu ne lan cent quarante-deux wallahu ta'ala a'lam an al-Ala ibn Abd al-Rahman ibn Yaqub Euh, gis nga càllale imam ahmad bi gisoon nañ ko mu muy ci al-Alaa ibn Abdirrahmaan ibn Yaquub Abu Shibla al-Madani rahimahullah génn àddina vers les années cent trente ak lu teg mu jële ko ci baayam di Abdirrahmaan ibn Yaquub càllale bu siiw la al-Alaa ibn Abdirrahmaan moom mu jële ci baayam baayam jële Seydina Abu Hurayra yàgg nañ ko fee gis ñu Abdirrahmaan al-Juhani al-Madani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a kañ la gane àddina kañ la génn àddina lu jajuma foofu an abi hurayrata di al-hafiz ad-dawsi radiyallahu anhu génn àddina la cinquante ñi ne cinquante sept ñi ne cinquante huit ñi ne cinquante neuf inshaallah mooy nag li gën a dëgër annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam qaala allahu tabaraka wa ta'ala ana aghna ash-shuraka yani ash-shirk man amila amalan ashraka fiihi ma'i ghayri taraktuhu wa shirkahu voilà nii la ñëwee lii nag doone bon kon tey yow qaala allahu taala te nga bàyyi ma koy jullee rek géegii di waaj a dugg si bu géegi jotee daal bu ma yëkkati sa loxo ba tari alquraan daal ba ba fatiha après ne ana aghna shuraka ani shirk man amila amalan ashraka fiihi ma'i ghayri taraktuhu wa shirkahu allahu akbar alhamdulillah déedéet kenn du jullee loolu ah hadiisul qudsi kenn du ko jullee alquraan lañuy jullee moom mooy mutawaatir te moom la ñuy jullee waaw faqra'u ma tayassara mina qur'an yaa jàngoo loolu ca suuratul eh, yaa muzammil saway borom bi dane faqra'u jàngaleen maa la nga xam ne tayassara jàppande na minal qur'an tay tukki ci alqur'an alors que hadithul qudsi yi du alqur'an waaw kon loolu mënoo koo jullee ah déedéet <laughs> waaye waxu borom bi la boo xam ne yeneen saa salaam moo ñu koy jottali ci ne boromam nee na kon xadis baa ngi nii léegi xadis bi suñu lëkkaaleem ak suñu bunt bi di wax baabu tahrimi riya alhamdulillah bunt bi wax xaram gu ngistal xaram ñu ne la loolu moom leer na waaw loolu dafa leer nañ noonu al imaamu Nawawi Euh, di wane gravité riyaa quoi <coughs> bi muy saraa xadiis bi que ne moom moom moom ci boppam day tax jëf yu yàqu day tax jëf ba ngay jëf naan ngir yàlla day yàqu waaw mu ne maanaahu maanaahu xadiis bi nag ana aghnaa ana ghaniyun bok anil musharaka wa ghayriha faman amila shay'an lii wa li ghayri lam aqbil bal atrukuhu lidalika alghayr walmuraadu anna amala almuraa'i baatilun laa sawaaba fiihi wa ya'samu bihi voilà noonu la ko waxee ci al-Minhaaj sharh Sahih Muslim ibn al-Hajjaaj rahmatullah alayhima mu ne ana man borom bi ganiyun damaa damaa doyal ma damaa dara anil musaaraka aajow ma aw ma benn yitti ci di ci ñu may bokkaale di ma associé di ma bokkaale dara ak kenn ak ku man di doon wax ghayriha ak yi jëm ci yooyu nga xam ne dara du pour man faman amila képp kon nag ku jëf benn mbir nee na ngir man yàlla la ak ngir keneen ku dut man duma ko nangu li am ma res dama koy bàyyeek waajoojee nga xam ne moom la ma bokkaaleel ba xam mu ne nag lii bul jàpp ne kon liñ doon wax sànk waa ji kon bu ko bàyyeen moom waaja da ciy bénéficié wu déedéet wal muraadu lim ci jublu mooy am na amalal mura yi gis nga waa ji nga xam ne mooy euh, ngistalkat bi baatilun dafa neen ci cosaan laa fii fiihi du ci am yool amul yool amul ci jëf joojee wa yasamu be te da ciy bakkaare allahu akbar moo tax lu garaaw lii kon mooy lëkkaaleem mag di wane xaraamal quand même ngistal parce que borom bi nga xamante ne mais la ana jam jëf lépp jullit di jëf ak jaamu yàlla boo xam ne yàlla nee na soxlaw ma loolu nekk loo xam ne dañ naan bon dañ koo siif loolu garaawul ba garaawul loolu mooy jëmmi lu xaraam loolu moo tax mu bokk riya di branche ci shirk mooy ak shirkul xafi moo tax mooy shirk bu nëbbu moo tax al imaamu ibnu Maaja rahmatullahi alayhi daa solo na ko noon al imaamu Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal rahmatullahi alayhi hadis boo xam ne mu ngi ko jëlee Seydina Abu Saïd al-Khudri boo demee kitaabu zuhd baabu riyaa wa sum'a waaw foofee la ko al imaam euh, euh, kii indi euh, Abu kii Ibnu Maaja al-Qazwini rahmatullahi alayhi Sayyidina Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu mu ne xaraja alaynaa rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa nahnu natadaakaru al-masiiha ad-dajjaal faqaala alaa uxbirukum bimaa huwa axwafu alaykum indii mina al-masiihi ad-dajjaal qaala qulnaa balaa faqaala ash-shirku al-xafiyy an yaquuma ar-rajulu yusalli fayuzayyinu salaatahu lima yara min nadari rajul walillahi wa waliyadu billah allahu akbar allahumma sallim yàlla nañu borom bi muccal xoolal saydna Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu nee na <coughs> yonent bi alayhi salaam dafa génn ci ñun saxaaba yi benn mbooloo ci saxaaba yi radiyallahu anhu mu fekk te seen xaal ba mu leen fekke mu ne ñun ñu ngi doon waxtaan di fàttali wante ci masiixu dajjaal mu ñàng moomee te bon waaw <laughs> waaw l'antichrist bi nga xamante ne ay mooy le plus grand menteur de tous les temps waaw nga xamante ne am nit la comme ni nga xam ne noonu la leere ci saxiixu imam muslim yoneen saa leeral bi ko tamim abu a tamim ad yi daal di euh, nettalee ta moom gis na masiixu dajjaal muy ëpp nit waaw kon képp ku la ne masiixu dajjaal ab système la mooy télé mooy nangam lool waxi caaxaan la waaw waaw ay waxi caaxaan la yoo xamante ne nii kenn du ko tudd lu dul filmu daanu waaw tudd ko filmu daanu waaye bu dee xam nga waxu yonen saa salaam mu leer li hadiis mu leer que ne masiixu dajjaal ab nit la am na fu mu nekk yonent saa salaam wax ci li muy wax yow nga ne dangay ngay raggalante gannaaw ak ñoom diwu parce que moo xam walla ah fii moom ah. di répété ñoom lañuy wax mel ni babaxa u mel ni benn perroquet kenaan masiixu dajjaal ça veut dire ab système la ça veut dire wala ay nit ñi benn bët rek la ñuy xoole mooy mbiru àddina kefe leen di ñor alal kefe loolu lu ci yonent saa sam jubluwoon nga xam tey yow yaa ngi waxal yonent bi alay saa sarab lu dul dëgg te yaa ko tey te waxoon na ne man kadaba alayya mutaammidan falyaliji naar hadith sayna ali ibn abi talib radiyallahu anhu muy xadis boo xamante ne mutawaatir la saxaaba yu bari ñoo ko nettali waaw yàgg nañ ko fi gis képp koo xamante ni nettali nga ma waxal nga ma yonent bi saa saam loo xamante ne nii du dëgg yaa ko tey xam nga ne du dëgg nga waxal ma ko askane la ma ko man demal duggi safara ci falyatabawwa ci yeneen riwaaya yi yeneen hadith yi yeneen saaba yi di falyatabawwa maq'adahu minan naar na préparé seize ban ba nga xam ne moom lay installé biir safara léegi bu dee loolu yow lu yàpp nga ne loolu jaral na la mujaamala pour lu neex ñoom diw ñii parce que communauté lañu wala kilifa lañu wala kilifa la bëgg waroo wax lu naqari leen wala lu leen naqari wala loo xam ne boo ko waxee amaana ñu lay indexé ka jam aka tamit dina dugg loolu tax na nga ñëw di raggalante gannaaw di wax waxi caaxaan yooyu nga xam ne yaa ko tey yaa ko tey du sax da ñàkk xam am ci ñoom kóolute rek jàpp ne ah xanaa ñii de bu ñu waxee loolu te tamit diine lañ leen xamee ngay wax loolu kooku li muy def garaaw na nag kooku amul bàkkaaru kii parce kii dafa xam ba pare di tay taylu moo tax c'est très grave d'être oustaz chez les wolof oustaz bu xam chez wolof wóor na gis nga boo ragal yow sa ragalug yàlla bu àndul ak yow saa su ne billahi wallahi wa tallahi yow daanaka yaa dugal sa woppu safarata deewagoo waaw parce que bari nañu caaxaan yu bari te nag loolu bul bul joxoñ benn milieu bàyyi ci ñi ci des koo joxoñ bàyyi ñi ci des danga leen a yab kese waaw danga leen a yàq kese moo tax dañ di le maillon faible peut fa yow mais tous confondus diñ fa dégg ci kuréel yi ñuy wax loo xamante ni ak weddi yàlla gu leer nañ la yow bu la yàlla mayee nii al xam-xamu alquran ak sunna di nga xam ne lii du dëgg léegi nag bu dee parti ci rajo bi nga nekk am nga ñu bari ñoo xam ne ci ñoom ñuy woote sax ci sa émission yi di la tagg waaw ñenn ñi dina la fekk sa kër ñenn ñi la fekk sa bureau fii nga am ci rajo bi walla ci télé bi di la teral buñ la kiiwee léeg-léeg sax ñu amu conférence woola waaw yooyu ñu lay defal ak yooyu di la gërëm ak tamit li ngay wax ci sëriñ diw ak nangam ak nangam bés bu yooy taxee nga saxalal leen caaxaan joo xam ne ñoom ci lañu ne wala wax joo xam ne ñu ngi koy askanale yoneen saa salaam te du dëgg te yaa nga koy répété naan yoneen saa salaam nee na mooy yow yaa jël safara xëpp ko sa kaw te deewagoo bu yoboo nga gaaw tuubi waaw bu yoboo nga gaaw tuubi de waaw kon xaraja alayna rasulullah mu ne yoneen saa salaam dafa génn ci ñun wa nahnu te ñun ñoom saxaaba yooyu radiyallahu anhu natazakarul masih ad-dajjal ñu ngi doon fàttali wante di waxtaane l'antéchrist le plus grand menteur de tous les temps di Masih ad-Dajjal fa qaala yi nee na yeneen saa sam nañu alaa uxbirukum bima huwa axwafu alaykum indi min al-Masih ad-Dajjal ndax duma leen xabaare ci li nga xam ne moom laa gën a ragal ci seen kaw yéen sama saxaaba yi mooy nag xeetam lay wax à travers ñoom indi fi man yeneen saa saa min al masiixi dajjaal waaye surtout saxaaba yi parce xam na ne saxaabaam yi ñoom masiixu dajjaal du leen joti loolu yeneen saa saa xam na ko <laughs> waaw boo tax bu ne leen doon wax ba mu leen waxtaan ak ñoom après gaa yi tiit lool gis gaa yi jàpp tiit ñii di jooy ñii di nàngam mu ne leen mu dalal seen xel mais bu dee maa ngi fi man maa leen di resal masiixu dajjaal <laughs> waaw <laughs> waaw bu dee new ma fi nag borom bi mooy sama xalifa mooy ki may wutu ci bépp jullit waaw après digal leen ngeen jàng aayoo ca suuratul kahfi mën na musal nit ki day musal nit ki ci masiixu ayu masiixu dajjal waaye yoneen saa salaam xam na dëgg dëgg masiixu dajjal ak génnam du jamono jooju waaw ah na ko bu baax a baax a baax waaw alayhi salaatu wassalaam moo la mu ne man li may gën a tiit ci yéen du ndax du leen xabaare li nga xam ne dima huwa axwaf sighatu tafdil superlatif li nga xam ne moom laa gën a ragal tiit ko ragal ko aleykum ci seen kaw mooy musiba gu wu ma gën a ragal ci yéen indi fi man yoneen saa salaam lu ma gën a ragal ci yéen que masiixu dajjaal bu ngeen ma wax leen ko xaala ñu ne ko xul naa balaata mooy ñun ñëpp ah waaw gars yi bala nga fi nekk ah masihul dajjal dégg naa ñun moom c'est sûr que ñu ngi mujjug jamono mais wax naa la ku jàpp ne jamono ji suba lay tukki mooy yow xamoo li ngay wax <laughs> addina bi képp ku jàpp ne boo fi déggee waxu yenn historiens yi gàttal la addina bi gàtt boo xam ne danga naan c'est possible diggante maam Adama ak diggante Seydina Ibrahim daal alayhi salaatu wassalaam mel ni ay ay milliers de d'années kese la mais loolu loolu ay ay gars yi léeg sax à la ay ay ay ay at yoo xam ne yu gàtt bu loolu nag addina bi mujjub jamono lañ nekk dëgg la waaye tukkeegut <laughs> waaw sii ñi as-sadiqul masduq waxoon radiyallahu alayhi salaatu wassalaam yu bari xaajagula ñëw waaw yu bari xaajagu ñëw ma ñamal la ci benn bokk na ci si ñi mu wax nee na gaa yi gis nga kaaba gi dañ koy dëddu doo nekkatul seen préoccupation kaaba gi yow kaaba gi yow daanaka léegi dañ naan ñey jëm ci kaaba ga ñoo ëpp ña fa mas ñépp léegi biri dafa gën a yomb dem ci kaaba gi léegi waaw ak façon yi nga xam ne moom la ñu gën a yombal dem fa en tout cas waxuma aj mais umra ak dem fa ni mu simple léegi nit ñi bi nga ne xoolal taalal sa télé tout le temps jàpp Kaaba ga directement tout le temps day fees nit ñi di jóge foo nekk di fa ñëw te gis nga engouement bii mooy boobu noonu yaakaar nga ne loolu suba mu jeex bal yeneen saa saam ne bokk na ci signes yi yawmal qiyaam mooy nit ñi kaaba ga nekkatul seen affaire dañ koy déserté loolu yaakaar nga ne yow jamono ji kan moo pare ngir di déserté julliti léegi pare nañ déserté kaaba bi mukk baal seen xol yi dafay gën a tee dem gaa yi di fa gën a dem ku dem ne man daal bu ma sa yoon dalaat nangam noonu ngay gis gaa yi di gën a dem tous les jours day fees waaw tous les jours day fees loolu rek benn signe la buy wan ne képp ku yaakaar ne ginnaaw suba alaaxira taxaw moo yow xamoo li ngay wax <laughs> waaye nag li am solo mooy yow sa alaaxiraay bopp <laughs> looloo am solo li am solo nekkul li la alaaxira kañ la déedéet yow maa a'tadta laha ana nga ko waajalal ana lan ci nga nekk loo xam ne boo lay may ngërëmu yàlla bu bés boobu bu taxawee nga bokk ci ñi nga xam ne ñooy qad aflaha ñi nga xam ne al muflihun waaw al mu xad aflaha al mu'minuun nga bokk ci ñooñu lan nga dëgmal instant bii nga nekk ak ci loo ne ci lu lay may ngërëmu yàlla te di la soreel am sànjam loolu am solo waaw ndax loo fi wax yawmal qiyaam yawmal qiyaam man maata qaamat qiyaamatu ku dee sa début al yawmal qiyaam taxaw na mooy barsax première kër ci yawmal qiyaam bala moo taxaw yow barsax ngay jaar lism sa bàmmeel waaw fa ngay ne ilaa yawmi yub'athun ba bés ba nga xam ne ci lañ leen di tàng dekk leen yéen ñépp kon nag loolu du li am solo ay kañ laag yoneen saa salaam nag ne li may gën a ragalal mooy lan ñu ne ko balaa kay yow yoneen saa fa qaala ne ash-shirku al-xafi li ma gën a tiit ci mooy bokkaale bu sew gi dafa sew dafa sew waaw alxafi yi dafa sew nëbbatu waaw Allahu akbar mooy nit ñi ñu bari mun koy gis duñ jàpp ne kii day bokkaale waaw dafa nëbbu dañuy jàpp ne lii lu yiw la ndax jaamu yàlla la waa jiy def dëkkate yoo am na benn poison bu ne ci biir boo xam ne ci moom la jóge ndax yéenéem bu ñàkk a seel la digganteem ak boroomam moo tax mu sew lu sew la dasiis day day day day xafi waaw lu sew la mu ne bokkaale bu sew googee moom laa gën a tiit ci mu leeral leen mooy lan mu ne an yaquma ar-rajulu yusalli mooy nit ki day taxaw di julli fa yuzayyinu salaata dal di taaral bi taar ay way jullit malaake ji la gaa yi di wax ay way diw de bu ma yàlla mayoon ma man di jullee ni moom di am concentration bi mu am ndekete yu dara fa yuzayyinu salaata muy taaral julleem lima ndax sababu yara min rajul ndax am na ko mu gis mu ngi koy xool di ko surveiller même bu dee daa toog nii nga xaaral ma jóg julli oui man julli bu moom jóg taxaw comme que waajoo ngi fi même bu dee waaji téléphone am la yor mais mu ngi ci seetluwaa lay waaji muy rafetal julli ji di taaral julli ji wala dugg ci jàkke ji am benn waay bu toog neli bunt bi waaw moom yee <laughs> mu jublu ci xibla bi xam naa ndigg lay metti mu féete ci <laughs> kii bi waaj ñëw taxaw taxaw neli ñoom ñaar kese muy julli mais xam na ne waa jaa koy gis waa ji nelawul kiiwul mu jullee julli joo xam ne bi muy yéene di dugg ci jàkka ji foogoon ne ne kenn newu fi mooy naan xam naa taf taf ma pare otoom bi sax boo moyul fayu ko bu dee oto la yor <laughs> mais bi mu duggee gis waa ji nag ah ci saase comme que waajaa gën a ko seen mu rafetal julli ji duñ perdre rafetal ko kan la ko defal waa loolu mooy ashirkul xafi allahu akbar tuddoon nañ ko fi temps yële shirk bu mag bi moom moom moo tax sax yéefar yi dem safara di fa sax te duñ fi génn waaw ne yàlla du moom kese mooy yàlla wala boog du yàlla sax amut <laughs> woowu mooy bi jéeréy ah, ñi nga xamante ne nii dañ naan yàlla man na waaye diw man naa loolu beneen façon <laughs> waaw waaw sha ma sha allah waaye sha diw tamit de wa wa diw loolu tamit benn façon ab loolu ci bokkaale yi la ak bii mooy jëf joo xam ne jëf joo war a defal yàlla nga ciy ngistal wala déggtal wala di leneen wa shirkul xafi kon lii yonent bari saa saa wax di wane gravité wu affaire bii quoi allahu akbar moo tax euh, waxe na ko neneen moom yonent bi alayhi salaatu salaam ci hadiis Seydina Mahmoud ibn Labiid ibn Uqba ibn Raafi' ibn Imri'il Qays ibn Zayd ibn Abdil Ashhali bokkoon ci al waa Ansaar yi ci waa Banu Abdil Ashhal al-Awsiyu al-Ashhaliyu al-Madani saxaaba la woon bokk ci saxaaba tuut tànk yi <laughs> hmm? waaw ci saxaabatu tànk yi la bokkoon waaw mu ne moom Seydina Mahmoud ibn Rabi'a ñoo ibn Labid parce que ba Mahmoud ibn Rabi'a ak Mahmoud ibn Labid kii Mahmoud ibn Labid la <laughs> waaw <laughs> ta'ala anhu wa arda hmm? léegi moom mu ne mu ne yonent bi alay saat salaam nee na inna axwafa ma axaafu alaykum ash-shirku al-asghar qaalu wa ma ash-shirku al-asghar ya rasul allah sallallahu alayhi wa sallam qaala ar-riyaa yaqulu allahu azza wa jalla yawma al-qiyaamah idaa juziya an-naasu bi a'maalihim izhabu ila alladhina kuntum turaa'una fi dunya fanzuru hal tajiduna indahum jazaa'a allah allah <laughs> nee na yonent bi alayhi salaatu wa salaam dane wal hadiith qad rawaahu al imaamu ahmadu ibnu muhammad ibnu hanbal ci musnadul ansaar hadiith mahmud ibn labiid radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu mu ne acheikh Shu'ayb al-Arnaout nee na isnaaduhu hasan waaw léegi mu ne yonent bari saar saar nee na nee na li ma gën a ragal tiit ko ci yéen mu ne li ma gën a tiit inna axwafa ma li gën a li ma gën a ragal ci yéen la nga xam moom laay ragal ci seen kaw mooy ash-shirkul asghar waaw moom la tudde fi ash-shirkul xafi bokkaale gu sew gi bii ndaw gi qaalu sahaaba yi radiyallahu anhum ne ko wa ma ash-shirkul ya rasulallah waa lan mooy bokkaale gu ndaw yow ndawal yàlla sallallahu ne leen Abdullah ar-riyaa waaw mooy gistal jëf joo xam ne ngir yàlla la di ko def di ko taaral ngir bëtu nit ñi ngir am considération ak yëkkatiku gooy am ca seen xol allahu akbar mu ne yaqulu allahu azza wa lahum yawm alqiyama mu ne boroom bi nga xam ne moo kawete te moo tedd te màgg da bi wax ñoom ñeeñee ngis sëlkat yi bésub taxawaay ba bésub pay ga nee na ila juziya naasu bi amalihim keroog bu ñu fayee nit ñi ku nekk ñu dox la la nga doon jóg ngir yàlla fay la ko kantaa ñoom dañuy des nag taxaw di xaar jàpp ne dañ leen di fay quoi borom bi ne leen kantaa yéen ñi idhabu wuy leen wane leen gannaaw te dem ila alladhina kuntum turauna fi dunya ña nga xam ne ñoom ngeen manoon bokkaaleel moom lay wax ci hadis bii ñu nekk ci Riyad bi taraktuhu wa shirka waaw dinaa la bàyyee ka nga may bokkaale wala bu ci beneen riwaay wa sharika ci beneen façon bi ka bu may bokkaalee ma dinaa ko bàyyeeg moom mooy demal ndax est ce am na fay ngir fay la wala moo tax da leen di wax ne leen kantaa yéen ñi jëm leen dem leen ca ña nga xam ne ñoom nga man doon bokkaaleeg ñoom man ca àddina fanzuru bu ngeen demee ngeen xool ngeen seet hal tajiduna indahum jazaa ndax di ngeen trouver ca ñoom pay ñu fay leen aywa dem leen xam loolu mooy <laughs> bés boobu nga xam ne saay laa yanfa'u maalun wala banun <laughs> alal ak doom du njariñ yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa saahibatihi wa banihi li kulli imri'in minhum yawma idhin sha'nun yughnihi laa hawla wala quwwa bés ba nga xamante ne ah nit ki day daw baayam ndayam soxnaam corom bam doon newal ah ay doomam ak ku ndax ku nekk am na lu la loo loo xamante ne lu la doy la yow keneen ki dalaa tal ka nga doon bokkaaleel boppam la tal ku nekk danaan nafsi nafsi la yore saa sala wax saa bopp saa bopp hatta al malaaka yi am na jamono yoo non yonent yàlla bi saa jamono yoo xam ne nafsi nafsi la yoo la ñuy wax ba mu def rasulullah shafaa ga rabbuka laata muy am nit ñi buñ doxee délégation ne nañ dem ci suñu baay Adam moom la yàlla jëkk bind ñëw wax ko yooyu yëpp waaye waaye teegaa borom bi mu ti ñunu mu daal di ñuy ramm mu daal di ñuy àtte boog ndax taxawaay bi metti na mu ne leen yow la njëkk yow la njëkk bind ci loxoom daal di ëpp ci yow waxam yooyu yëpp wax mu ne ma ne nafsi nafsi <laughs> sama bopp sama bopp laatal léegi yow xalaatal bu dee ñi nga xam ne ñoo gën ci kaw suuf ñoom ñoo naan nafsi nafsi keroog borom bi ne yow ngistalkat bi demal te ñi ngeen ba doon ngistalal doon bokkaaleel doon bokkaale ci mbir mi demal ñu xool ngeen xool ndax ñoom hal tajiduna indahum jazaa ndax di ngeen daj di ngeen trouver fa ñoom loo xamante ne nii mooy ak pay bu ko defee ñu daal di leen fay xam nga ne gars yi duñu ñu trouver tous lañ du trouver waaw akbar lii lépp day wane kaway mooy kon gravité li nga xamante ne mooy jëf ji mooy lii taraktuhu wa shirka kon gis nga lii la ci borom bi li yawmal qiyaam lii la yaxwaa ji aca doxal dem leen <laughs> dem leen idhabu ila alladhina kuntum turaa'una bi a'malikum fi dunya ci beneen bi fanzuru hal tajiduna indahum jazaa du wéy leen dem leen waaw waaw ca nga xam ne ñoom ngeen doon gistal ca seen jëf ya ngeen ma waroon a jëfal man kese ca àddina dem leen ngeen xool ndax am nañ luñ leen fay waaw buñ amee nañ leen fay loolu moom mooy loolu mooy kuttus aadana allahu min ash-shirk ak ci bépp kon lii di wane vraiment tahrimu riya kon riya parce que borom bi bu la bàyyee yow borom bi moo tax yonent saa sa wala takilni ila nafsi tarfata ayn kii ne kii nga xam ne mooy euh, azkaru sabaahi wal yi bokk na ci la yonent bi alayhi salaam doon dappetoo di ko ñaan waaw wala takilni ila nafsi ay waay borom bi yàlla na bu ma bàyyeeg sama bakkan sama bopp ah tarfata ayn ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith aslih li sha'niya kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ayn hala hadis ba mu ngi ci mustadrakul hakim mu ne bu wér la imaamu Dahabi ne ko ëskay noonu la boo demee ci targhib at-targhib wa at-tarhib imaam al-Munziri mu nga fa bo yoneen saa sa bokk na ci lim doon ñaan yaa hayyu yaa qayyum waaw yaa hayyu yow mi nga xam ne yow kese yaay dund la gi dëgg te dund képp kenn yaa ko jox te yaa ko taxaw yaa qayyum yaa taxaw képp kenn waaw bi rahmatika ak lépp lenn bi rahmatika gi jaar ci sa yërmande yow borom boobu de alhayyul qayyum am ñu ne loolu mooy ismullahil a'zam am na ci borom xam-xam ñu ne moom la ci sa yërmande tamm astaghis lay ñaan di jaar di la ñaan wëllu nga wëllu ma waaw sukur waaw aslih li yal nag ma yëwénal ñeel ma sha'ni ya kulla sama yëpp yëwénalal borom bi wala takil nii te bu ma bàyyee ila nafsi ak sama bakkan tarfata aynu tolak xana ëppi léegi ñii nag ñu ne leen aywa wëy leen dem leen ca ña nga xam ne ñoom ngeen ma doon bokkaale fanzuru bu ko defee ngeen xool <laughs> hal tajiduna indahum jazaa ndax di ngeen trouver ñoom pay mooy duñu trouver tous kon nag a'adana allahu min ash-shirk wallahu ta'ala alam bii di ñëw ñu jël beneen xadis boo xam ne ba léegi mawlana abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu wa arda moo ko ndi wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad alhamdulillah muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in